ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ah, ñu ngi woon ci tarjama seydina tamim ibn aws addaari ak dikkam gu mu dikk ci aleyhi salaatu wassalaam nettali ko li nga xam ne moom lu mu dund la expérience la loo xam ne doonuloon moom dong fanweer lañu woon ci ay ñoñam di waa sëtu addaar ci waa Laxam ak waa Juzaan bi nga xam ne ci lañu jël gaal nekk ci géej gi ndox mi fowee leen baaje leen ñu yàgg fa lool ba xamul nu ñuy def ba ni ñuy échoué daldi teer ci benn il gis fa dàbb goo gële nga xam ne xar kanam gi ak gannaaw gi doo ko xàmmee ndax karaw gu bari mu tegtal leen ki ci biir il bi ñu dem di wax ak moom gisoon nañ laaj yi nga xam ne moom la laajoon moom la leen laajoon ngir ñu tontu ko ginnaaw bi ñu bi mu leen laajee loolu waajoo jële nga xam ne nee na masuñoo gis nit ku tol noonu ci rëyaay mais ak ni ñu ko chaîner ak chaîne yi ñu ko chaîner rek ni ñu rëyee ba ñu paree tontu ko pare mu ne leen léegi dinaa leen wax may kan anal masiix mu ne leen man may almasiix ana mu ne man maay almasiix di almasiixu dajjaal muy dajjaal mi nga xamante ne nii fitna gu ko gën a ci fitna yi ba tax yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ku nekk ci ñoom doon xëpp ay ñoñam ci musiba gi nga xamante ne mooy musibaam masiixi dajjaal comme ni nga xam ne noon lañu ko yaatale woon ci jotaay bi weesu ci riwaaya al imaamu muslim ibnul xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu ci saxiix bi ak yeneen yi nga xam ne jotoon nañ leen a gis lépp di wax ci fitnaay masiixu dajjaal ak ni nga xamante ne nii noonu lay yàq ci kaw suuf noonu lay yàq ci kaw suuf ci durée bu gaaw quarante jours yawmun ka sana bokk na ci bés yoo xam ne bés boo xam ne durée at lay def lépp di benn bés muy yàq gauche ak waaw fu mu jaar yàq fa ànd ak minal yahuudi waa ñi ëpp ñu koy topp moo jiyéen ñeeg yahuud waaw moom almasiixu dajjaal gisoon nañu fitna gu réy googu ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li nga xam ne moom la ci wax ak li nga xam ne moom la ci yonent mi aleyhi salaatu wassalaam wax nga xam ne bu ñëwee pour ñu continuer fi ñeemoon yemoon euh, nit ñi dañu koy daw ñi ko xam ñi nga xam ne xam nañ musibaam waaye bu ñu foog ne ni ko ñépp di li ko ñii di dawe la ko ñépp di dawe déedéet am na ñoo xam ne moom lañuy xaar xatta minal yahuudi boo déggee ñu naan l'antichrist moo tax seen caay-caay yépp ñu koy def ndax bëgg mu ñëw nga gis ñi ñu naan ay protestant wala yenn chrétien yi ñu leen ciy jàppale ndax ñoom dañu naan ginnaaw moom ci la Seydina Isa wala yu mel noonu di ñëwee nañ leen jàppale parce que de la bonne guerre mooy ñooñu dañuy pare ngir wuyul ko moo tax comme niñ gisoon ci riwaay bi weesu day ñëw ci réew ay nit woo leen ñépp topp ko seen affaire ndox dootuñu xam pauvreté waaw ci jamono ju gàtt mu transforme foofu foofu yépp nekk lu naat foofu yépp nekk lu naat waaye ni ko ñooñu di nangu la gisoon nañ ne ñu bari dañu koy daw ñu bari dañ koy daw comme ni alayhi salaatu wassalaam wax ah, mu ne ci xadiisu umm sharik radiyallahu taala anha wal xadiisu inda al imaam muslim ibn al xajjaaj wa ghayrihi mu ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu ne sami'tu dégg naa an-nabiyya yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaquul muy wax mu ne la yafirranna an-naasu min ad-dajjaal fi al-jibaal nee na umm sharik nee na dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu naan la yafirranna naasu min ad-dajjaali fil wat naa ne nit ñi dinañu daw ci montagne yi di rawale seen bopp ak seen diine di daw dajjaal mooy fu ñu am échappatoire dinañu fa daw waaw ndax loolu réflexe la bu problème amee nit manu ci dara du nekk foo xam ne ak alkandeem daanaka xaw naa am yaqin que ne mën na ko fee dal mu toog fa moo xam ci wàllu economie wàllu du man di doon loolu moo tax nit ñi trans di di di di migrer di immigrer ndax loolu la nit nag mënoo ko nekk ci fournaise naan ko des fa lu tax nga fi génn bëgg a ñëw fii nga xam ne mooy ci jinaan yi ma ne déet loolu loolu mënoo ko loolu déedéet parce que nit noonu la mel mu ne la yafirranna an-naasu min ad-dajjaali fil jibaal wat naa ci yàlla ne man alayhi salaatu wassalaam nit ñi dinañu daw dajjaal jëm ci ga ci ci yi ak bërëb yi ñuy rawee qaalat ummu sharik ya rasuulallah fa ayna al-arabu yawma'id nee na Umm Sharik nee na ma wax yonent bi alayhi salaatu bu ma déggee mu wax lool lii nii da gis ne <laughs> mooy yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni mu leen ko waxe woon comme niñ ko gise ci xadiisu Seydina Tamim mii bim ne yéen nit ñi est-ce que nekkuma woon di leen nettali nettali dajjaal avant yi ñu ne ko waaw mu ne alaa innahu fil bahr fi bahril yamani alaa innahu fi bahril yamani mu wax beneen géej ca Shaam ba pare mu ne maa hu alaa innahu bil mashriqi mu nga ca mashriq mooy yàggoon na leen kookoon di waxtaane di leen ci mettre en garde te comme ni mu ko waxee ne amul benn yonent illaa andara qawmahu min fitnatil masiixi dajjaal amul kenn ci yonent bu yàlla mësu yónni lu dul ne aw xeetam seydinaa luut andara luutun qawmahu min masiixi dajjaal waaw lu dul xupp na ay ñoñam mettre leen en garde ci ci catastrophe ah yu rëy fitnaay masiixu dajjaal te moom yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na man li ma leen ci wax amul benn yonent bu leen koy wax waaw mooy li ma ci détails yi ma ci indi amul kenn ku jiitu ku ko mas a wax ay xeetam moo tax lii boo gisee xam nga lii euh, mooy feneen la Ummu Sharik ci boppam kon mooy foofu moom ci boppam amoon na possibilité poser question nee na bu ma déggee yonent bi aleyhi salaatu salaam ne nit ñi dañuy daw dajjaal di dem ci montagne yi xaalat nee na ma ne ko ma ne mais ya rasulallah fa ayna al arab yawma id ma ne ko mais ana arab yi bu boobaa bu naa ni ayna al arab nag muslimuuna yi la ci jublu waaw eh, loolu parce que jamono jii ñi gëmoon presque ñépp ay arab lañ ku ci newul arab it daanaka ci mawaali arab yi nga bokk mooy ñoo xam ne ñoom arab yi ñoo la libéré wala nga jóge dëkk yu sori te ñooñu seraat ñooñu bari wuñu woon loolu moo tax nga gis ah bu bi yonent bi alei satu salaam naan waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab toskare ñeel na arab yi ndax lan ci euh, euh, ndax ci mbonte goo xam ne malheur goo xam ne jege na loolu tekkulu nga naan way les arabes lay wax où sont les saoudiens où sont les jordaniens où sont les euh, les libanais où sont les yéménites où non du loolu lé loolu mooy jullit ni parce que boobu mu ngi doon wax naan ubbi nañ ci ci ci ci frontière bi nga xam ne barrière barrage bi nga xam ne moo doon moo doon moo doon téye ya juuj ak ma juuj di gog ak magog dindi nañ ci lu toll nii di wax yooyu loolu mooy musibaam bu ñëwee arab yi lay dal arab yi kese lay lay dal est-ce que mooy jullit ñi la lay wax voilà waaw moo tax lool lu am solo la xam fi nga xam ne bu buñ nee arab foofu arab yii lañ ci jublu mooy ñi nga xam ne ñoom seen cosaan milan arab ak buñ nee arab boo xam ne jullit ñi lañ ci jublu loolu am solo la ngir dégg xam texte yi nga xamante ne ñooy waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw xam nga keroog gis nañ fi bi ñuy laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu ne dañ ne ko waaye <coughs> ngir mu wax ñu kan moo gën mu ne ki gën mooy euh, <laughs> buur yàlla ñi gën ci buur yàlla mooy ki gën a ragal yàlla waaw inna xayra nnaasi inda allahi atqaahum ñi gën a ragal yàlla ñi gën ci nit ñi fa yàlla ah mooy mooy ñi nga xam ne ñoo ci gën a ragal yàlla ñu ne ko noo mu ne kon bu dee loolu mooy yuusuf seydinaa yuusuf ndax moom nabi la ibnu nabi di doomi nabi mu ne seydinaa yuusuf kon moo gën al karim ibnul karim ibnul ku tedd ki doomu ku tedd ki muy Seydina Yuusuf moom ci boppam di yonent di doomu ku tedd ki Seydina Isxaaq non doomu Seydina Yaqub Yaqub ibnu Isxaaq voilà muy Seydina Yuusuf ibnu Yaqub ibnu Isxaaq ibnu Seydina Ibrahim alayhimu salaatu wassalaam kon mu ne kooku ñu ne ko non waxuñu loolu ci mu ne kon yéen dafa mel ni ci maadinul arab mooy ci arab yi ci ci ci tribus arabes yi waaw bi voilà bu boobaa nag foofu ngay xam ne boobu moom ñi muy wax foofu mooy tribus arabes yi voilà <laughs> mu ngi noonu kon affaire yi mooy fii Umm Sharik bu naan aynal aynal arab yawma id fa aynal arabu yawma id mooy ana jullit ñi bu boobaa mu ne hum qalil bu boobaa bu comparé leen ak ñeneen ñi nga xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi alayhi salaatu salaam mais julli ñu duñ bari waaw hum qalil xam nga saa bii nii xoola monde bi ni muy toll ay 6 milliards eh, mais jullit ñi boo jëlee jullit ñi ñoom li ñu doon nga teg ñi ngi des ñépp di ku faar di yéeféer mais gaa <laughs> daanaka gaa yi ñu ñëpp te jullit ñi def aw te dajaal buy ñëwit lu noonu lay mel mooy gaa yi ñooy ëpp wóof waaw léegi nag kon loolu lépp ci fitnaay euh, masiix ak dajjaal waaw léegi euh, te bokk na ci yi nga xamante ni moom masiixu dajjaal mii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañu doon wax ñu njëkkante ci jëf yu baax yi laate fitn ay fitna yu mu lim di agsi te bokk na ci yu mu lim muy fitnatul masiixi dajjaal comme ni al seydna abu hurayra waxoon nañ la dañuy topp ci ven biñ jëloon bi paase waaw pour yombalal gëstukat waaye pour yombalal mbir mi euh, mu am référence yi simple ci moom moo tax li ñu fi wax nii yépp mu ngi ci saxiix imaam muslim gisoo sax ñuy tudd lu bari feneen parce que dañu bëgg rek ku fàtte bëgg soxla kitaabu al fitani wa ashrati saa waaw nga fekk fa lii lépp ñuy wax fi la al imaam abu hurayra radiyallahu anhu eh, mu ne qaala rasul mu jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne qaal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa wax ne baadiru bil a'maali sittan tuluu ash-shamsi min maghribihaa aw ad-duxaan aw ad-dajjaal aw ad-daabba aw xaasata ahadikum aw amral am yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu ne baadiru bil a'maali sitta mu ne njëkkante leen ci jëf yi mooy lan jëf yu baax yi mooy lan wax ci beneen xadiis yi baadiru bil a'maali saaliha fitanan ka lay ka qita'il layli al muzlim yusbihu ar-rajulu fihi mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u diinahu bigharadin min ad-dunya boo demee ci sunan al-imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi di nga fa fekk xadis bi mooy lu mel noonu mooy baadiru njëkkante leen ci lan poñetum àddina mukk déedéet wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima non waxul loolu déedéet baadiru njëkkante leen bil a'mal ci jëf yu baax yi waaw bu kenn jàpp ne euh, possibilité bi mu am facilité bi mu am ubbi xol gi mu am ngir def lu baax jamono bi mu ko amee na ko def waaw ndax waxoon nañ la buur yàlla bu la ubbalee bintu yiw gaawoo dugg ci bés bu ko tëjee dootoo ci duggati waaw nee waa na nga man cee jaar wala nga man cee dugg waaw moo tax baadiru baadiru njëkkante leen bil amaali ci jëf yi yu baax yi sittan balaa ñi balaa siis yii di xew waaw balaa siis yii di xew waaw hein moom ah ah balaa ñett yi di xew balaa sittan juróom-benn yi di ñëw parce que day nekk fitna yoo xam ne bu ñëwee ku ku fekkuloon mu nekkoon la ci yiw ci yoonu mbaax ndimbalul buur yàlla yow de tawféexal buur mais sinon ah ne naa ci duggi ba mbir yi xewee <laughs> alors te yow ba dara xewul mënoo ci woonu nekk nga bàyyi ba fitna ñëw woo xam ne tentation yu rëy rëy rëy nga ne naa naa ko fi bàyyi te yow li gënoon a tuuti lool manoo ko foon a bàyyi ngir jaamu sa borom nga ne bu yu mag yi nga xam ne ñoo gin a naqare échappé bu ñëwee man dinaa bàyyi loolu daanaka man deme moo tax nit foowe sa bopp la ñu naan la jaamul yàlla nga naan damaa tollu ci ndaw waaw waaw hein waaw hein waaw kon nag mu ne nañu gaaw nañu gaaw ci jëf lu baax balaa juróom benn yii di ñëw mu ne tulu ash-shams min maghribiha cinquk jant bi ndax yowmal qiyam xam nga jant bi mooy dañuy xëy fam doon fam doon génne du génne foofu waaw du fenk fa mu doon fenk contraire bi lool min ashrati saa bokk na ci màndargay yowmal qiyaama ngi taxaw awit duxaan walla euh, euh, fume bu rëy boobu saxaar su rëy soosu di génn awit dajjaal walla génnu dajjaal yàkkamti leen gaaw leen def lu baax balaa dajjaal di leen fekk mooy parce que mooy li wolof yi wax rek loo nekkul ndongoom doo doon sëriñam waaw loo nekkul ndongoom doo doon sëriñam te Iblis nag ñàkkul fayda Iblis ñàkkul fayda du la jël nga nekk ci chantier nekk ci ay at ba benn bés kese nga ne yow léegi da ko fi bàyyi da nga foog ne di nga dem mu bàyyi la noonu nga dem sans mu fexeel yow doo fi jóge mais loolu simple na loolu loolu loolu c'est loolu c'est loolu c'est logique te Iblis lu mu man di def te yàqal nit dina ko def kon nag affaire bi du simple noonu moo tax gis nga dajjaal gis nga yii mu yor képp koo xamante ne yow doylu manoo ko manoo doylu boo gisee alal sa fit wi dem boo gisee alal sa ngor dem sa diine dem ñépp dem ndax lan alal nga gis ba moo tax ku loo dénk ni ngay wax da gis koo xam ne ni muy respecté nii yépp bari na ñoo xam ne baax nañu lool mais bul sëq ak ñoom affaire alal booy sëq ñoom affaire alal waxoon naa la alal détecteur de jikko la waaw. bu fi kenn mooy li ñenn ñi di wax naan sawaay boo moyul moom da daa am alal rek am euh, euh, euh, ut jikko yu bees déedéet utul benn jikko yu bees c'était des jikko qui sommeillent en lui loolu mooy affaire bi loolu mooy dëgg-dëgg wax ji mooy ay jikko la yoo xam ne da doon nelaw ci biiram mais li koy yee mooy ak am ak daraja bu ko amee rek yooyu yeewu nag nit ñi découvrir lool foog ne waa ji lii nii masula mel nii parce que c'est normal parce que li ko doon yee ci moom moom la masula am parce que ci ñàkk la newoon ba mu amee wala mu gis loo xam ne yaakaar na ne bu ma ko defee am affaire ba yeewu moo tax li yonent bi alei satu salaam ne sa yati zaman hein mooy bi muy wax Euh, mu ngi saxix al imaamul Buxaari sax imaamul Buxaari rahmatullah mu ne jamono dina ñëw laa yubaalil mar'u ah min ayna axada ah amina al xalaali amina al mu ne yonent na lay saar mu ne jamono dina ñëw jamono dina ñëw te ñun moo ñu ci moo tax lool ci kita côté fitan yi foofu la ko al imaamul Buxaari indi fitna yi nga xam ne ñooy xew ak jegeeg yawmal qiyaam ak fin des temps yonent bi aleyhi salaatu ne dina am jamono joo xam ne dina ñëw laa yubaalil mar'u min ayna axada nit ki di gis nit koo xam ne al du xool fan la ko amee mooy ni ma koy amee mooy nu mu ko amee baax na moom laa la doon wax ne li ñu doon wax li ma euh, parce que bon loolu man li ma ko euh, fi ma ko njëkk a mooy ci Oustaz Dame Ndiaye laa ko hafizahullah laa ko njëkk dégg dégge expression bu mel noonu <laughs> mais surement xam naa wolof yàgg nañ ko wax mais man c'était la première fois ma dégg ko moom affaire bi daf ma <laughs> interpellé sax affaire ma ne ah mooy mu naan wolof mu naan wolof hein Séné waaw sénégalais sax la wax sénégalais. Euh, alal yi nga xamante ne nii moo xaram mooy bi tegew mooy bi tegewagul ah mooy bi seen loxo mooy bi tegewagul seen loxo boobu mooy bi xaram mais fekk bu xasee tegu seen loxo moom ay xalaala ki dagan moom loolu jeex na mooy bu tegoo seen loxo nag bu boobaa mooy dagan na ak ni ñu ko amee mooy bi xaraam daal mooy bi nga xam ne jotaguñ ci buñ ci jotee nu ñu ko jote baax na laa ilaha illa loolu moo tax ñu bari aw ñu bari ñu ngi dund ay jafe-jafe ci seen yaram seen diggante seen seeni njaboot mënuñoo nekk ci jàmm mënuñ leen a déggal seeni moom ak ay xaritam mënula am ak ñoom jàmm hein fu muy liggéey manu fa am jàmm ndax lan parce que li muy dunde moo xaram te loolu c'est des béyabaa yu ñépp xam inna allaha comme ni suñu yonent wala saa saa wax ci am xadiisu euh, an-Nu'man ibn Bashir ci sahih imam Muslim rahmatullahi alayhi mu ne Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alei saatu salaam nee na inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba buur yàlla dafa teey du nangu lu dul lu teey loolu ñu xam la mais bu ñëwee bay ut alal fit yépp naaw nit koo jox sa liggéey mu war koo liggéey mu ngi xool nan la lay dëbbe dëbbe am linjaar naka la lay la lay la lay roofoo mais muy lu doy loo xam ne daanaka moo tax eh, kii wax politicien bi lii naan moom détourné kat la gaa yi ñu nii lañ mel xool ko moom secteur ba mu ne lan la fay def wax naa la senegaal réew na moo xam ne daanaka ku xëy rek di saboote waaw bari na ñi ëpp ku xëy rek dangay ngay saboote saboote mooy lan di def lu la neex waaw di def lu la neex borom ndomba tànk di wane ne maa yor ndongo tànk di borom alal di wan ko gaa yi waaye ku nekk daal fa nga nekk ngay def mu nekk daal. ab je m'en boo xam ne moom la ku nekk doxal waaw loolu nag lu yéeme la yeneen ci ma lay saabsaab nag ah te xadis boobu la doon wax naan waaye nga xam ne dafa tukki tukki bu sori yëkkati loxo yi di ñaan yaa rab yaa rab waaye li muy lekk dafa xaram li muy naan dafa xaram ana naka la ko suñu boroom li mu sol dafa xaram hein même son habit est buur yàlla naka la koy naka la ko buur yàlla di di nangule ñaanam moo tax fii lañuy nekk man damaa ñaan ba sonn ñaan naa ba sonn man daal ah buur yàlla daal ah ñaan leen noo may leen gi ñuy wax de ah waaw waaye man de doy na waar ba ma dalee ñaan daal daa mel ni sax bu ma ñaanee la mbir yi gën a dëgër mais yow <coughs> dangaa remplirul condition yi waaw yow foo kii wi xëcc xoolal waa ji nga xam ne moom qu'est-ce que PMU bi tous les mu laaj ban yan fas ñoo ñooy ñooy favori hein kooku ma foog ne pare na moom kooku est-ce que pare na moom parewul waaye ji nga xamante ne ñeme yàlla bu ñëwee di la waatal naan la sama marchandise mi lii la ndeke waxul dëgg mu ngi fexe lu mu la gore lay ut ngir gëm loolu nii la ko jëndoon nga fay ko lu ëpp lool fuuf mu ñëw teg ko lan ci kàcc tax nga jënd ko kooku kooku nga foog ne pare na moom ngir ñu nangul koy ñaanam ne ko pare woon xoolal waa ji mooy foo dem rek noonu la maçon bi nga xam ne ba nga ko joxee sa say kii sa kër ba léegi mu lay dawloo mënoo ko sax jotati téléphone ba nga ko fayee ba léegi mu naan la ay lii wëg lii wëg lii kooku pare na nga foog moo tax yonent waaye saar saar ne jamono dina ñëw nit ki du xool ay na alal ji fan la koy jële aminal xalaali est-ce que lu lii dagan na wala aminal xaraam wala bokk ci lu xaraam la jóge seen yonnewu ji lu ay neex des waaw moo tax bari na ci commerce yoo xam da ngay gis nit ñi di ko def parce que lan ah dégg naa ne am na xaalis temps yi diw ci la dugg gis nañ ne mu ngi joxe lii mais gis koo xam ne balaa commencé benn commerce mu ne man première chose soit bu dee mën naa gëstul sama bopp ma gëstul sama bopp xool lan la ci sharia lan moo dak lan mooy li nga xamante ne ni moo dagan ci man en tant que jullit buy commerce ma commercer noonu ma xam loolu li daganul ci man it ma xam ko ngir moytu ko kan nga gis loolu c'est rare nga gis nit koo xam ne day dëgg bëgg génn benn benn benn benn benn agence de commerce walla yu mel noonu wala ay import export mu lay muy laaj yooyu daanaka loolu du ñu ci bokk sax waaw loolu sax luñ ci bokk mais bokkul sax ci li ñuy questionner te loolu moo waroon a nekk le début waaw waxoon naa la fii ne sénégalais ñun mooy de wax la awwalu ma yajibu ala yi mukallafi tashihu imanihi ak yooyu ginnaaw gi mu xam mooy loolu dañ koy mooy lu ñuy repete la mais ki koy ñun ñu koy wax boo seetee suñu dund daanaka ak jame mooy bala ngaa def dara <clears throat> li gën a li njëkk a war ci ci koo xamante ne mukallaf la ku majeur la mooy mu yéwénal ngëm yàllam waaye tamit mu xam li ko war hein mooy mukallaf bi amul droit muy teg lenn di def dara dul mu xam ci àtte yàlla <clears throat> ci loolu mais ci la koy wax bu jógee moom moo jàq jaay yi sàngara fee boo mooywul moom ci boppam mooy gérer presque PMI bi hein banque d'intérêt bi boo mooywul moo ko gérer moo gérer guichet bi hein mais comme dañuy jàpp ne amalum xëy rek waaw waaw amalum xëy rek boo defee nooy sutur laa rek baax na loolu nag loolu du l'islam moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne jamono dina ñëw nit ki du seet alal yi nga xam ne moom lay yor fu mu koy jële ndax minal xalaal yi ci lu dagat la jóge wala aminal xaraam du ko laaj waaw ah loolu yéeme na de mooy ku man muñ alal koo xam ne noonu nga mel saay kooku bu dajjaal ñëwee sawaay yor lii nooy def hein nga xam ne il suffit nga ne ko waaw d'accord naa nga bokk ci richard yi seen réew seen dëkk naat yow nga bokk ci milliardaires yi est-ce que ñun ku nekk yaa ngi posé wu sa question sa bopp ne yow est-ce que pare nga bu loolu amoon yow yaakaar nga ne di nga rester ci principe yi nga nekk te l'islam teg la ci waxuma ne di taxaw ne yéeféer laa de mais mooy est-ce que parce que yéef génn ci l'islam du waxu kese man ngaa jëf lu la ci génne est-ce jàpp nga ne ñun ku nekk na poser question bopp mooy képp koo xam ne mënoo muñ amoo ak muñ ci wàllu alal kooku bu dajjaal ñëwee nar na am problème de waaw képp tamit koo xam ne bakkanam lay topp mënula fexe noot bakkanam ci yenn yi kooku bu dajjaal ñëwee dina am problème de hein waaw moo tax euh, fitnaay masiixu dajjaal yonent bi aleyhi salaatu salaam nii la ci yàgge di ci euh, di ci mettre en garde nit ñi di leen ci xupp te tamit di leen wax li nga xam ne mooy tax ñoom ñu di ciy mucc Ah, Seydina Tamim mi nag radiyallahu anhu <clears throat> moo ñu indil nettali bi nga xamante ne moo ko dund ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam aleyhi salaatu wasalaam daal di koy nettali ci kaw minbar bi eh, dóor yat wi mu yoroon ci minbar bi am na boo xam ne ci suuf waaw ne innaha taaba innaha tayba innaha taaba innaha taaba innaha tayba waaw ne fii mooy tayba Medina gi mooy tayba moo tax it xam nga Sénégal <coughs> yonent ma lay saa saa moo ne tayba goog dajjaal di wax mooy fii moo tax moo tax eh, yenn wax yi vraiment eh, waxu caaxan la <coughs> waaja doon wax ab sëriñ la ci senegal te ne Taaba euh, euh, yonent euh, Medina ci Tebs la jóge Medina ci ci Tebs la jóge kooku xamul li muy wax waaw Medina ci Tebs parce que bi la mooy Tayba gi mu dégg mu ne loolu Tebs bu Égypte fa la tamit turu fa la jóge mooy loolu lépp waxi caaxaan la kullu hada laa yasix loolu wérul te daa amul sax Seydina Tamim ad yi pour ñëw ci continuer ak moom tarjamaam dafa newoon koo xamante ne nii gis nañ ni Shaam la jóge woon ah Shaam la jóge woon moom Seydina Tamim ad min Laxm wa Juzaan bi mu tuubee nii <coughs> délégation bi kon bi muy ñëw moom ci délégation la ñëw selon al imaam Ibn Sa'd rahmatullahi alayhi mu ne kaana wafdu daariyin ashra fihim tamim boo demee ci tabaqaat ibn Sa'd mu ne délégation wu waa daariyin yi nga xam ne ci la waa ci ñoom mooy surtout daar yi ci la ñoom ci ñoom la tamim bokk mu ne ñoom diis lañu woon mu ne diis lañu woon léegi euh, bi nga xam ne nag ci la tuub comme li al imaam ibn Jurayj wax ne Seydina Ikrima nee na bi nga xam ne moom Seydina Tamim ci la tuub radiyallahu anhu dane yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha mudhiruka ala al ardi kulliha fa hab li qaryati min bayti lahm qaala hiya lak wa kataba lahu biha dafa ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam <clears throat> ne ko yow yonent bi de aleyhi salaatu wassalaam yow ndaw yàlla li buur yàlla de dina def nga féete nga noot nga noot suuf si yépp waaw sa yablughu hadha ad-din comme mu waxoon maa balagha al-laylu wan-nahar diine jii dina àgg fu guddeeg bëccëg am waaw léegi nag ndax dinañu gëmam duñu gëm en tout cas dina fa àgg waaw te tamit dina leen noot ñoom ñépp comme ni nga xam ne l'islam noonu la noote gisoon nañ ko xulafaa ur-rashidun ba ci jamonoy euh, l'empire abbasside yi abbasi yi nga xam ne constant hatta Constantinople asimatu Rum al dañ koo nangu mu ne ko buur yàlla nag dina la nootloo ci kaw suuf si yépp <clears throat> léegi nag damaa bëggoon man sama village <clears throat> ca bet bayt laxm moom mooy Bethléem ndax foofu la dëkk Sham mooy moom pale moo gis nga ci turam al filastini min filastine Palestine la jóge foofule mu ne euh, kon damaa bëggoon sama village bu foofule ca bayt laxm daal ca Bethléem nga daal li may may foofule yonent ma lay saaf saaf ne ko hiya lak jox naa la ko bindal ko lool te jamono cii kat mooy l'islam moo maguloon foofu mais kii ca la ca kanam lay wax Allah Allah <laughs> bi nga xamante ni ci la Seydina Omar radiyallahu nekkee xalifa mu daal di koy tamit ñëw radiyallahu anhu indil ko euh, këyit gi koy nent ma lay saar saa bindaloon waaw mu ne lii maa koy seede hein Seydina Omar daal di wóyal affaire bi waaw daal di koy wóyal xadiis bi da gis ne eh, al imaam Ikrima <clears throat> ñoo gis ne am na benn inqitaa voilà ah, <clears throat> imaam al-Layth nag rahmatullah alayhi yonent mi alayhi salaatu salaam nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ko ci tegaloon ne ko suuf soo sëlee nga xam ne mooy ci jamono ji ñuy wax xoolal l'islam fi mu tolloon mooy l'an neuf la ñëw ah mooy territoire yooyu yépp Bethléem Bethléem gis nga ni mu jege Jérusalem loolu lépp ci loxoy Qaysar la ne woon César Hiraq waaye yonent mi alayhi salaatu salaam na ko. ndax xam ne ne foofu ñoo koy l'islam dina ko moome te tamit ki ko laaj gëm na lool loolu mooy gëm yàlla gëm gëm <laughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw du ne waaye yow man daal situation bi ni ma ko jànge nii daal lii rek donc moom xam na ne buur yàlla dina fee dina def yonent bi aleyhi salaatu salaam noppi yépp ba moo tax mu ne ko kon nag damaa bëggoon suuf sàngam nga daal di ma koy jox mu ne ko waaw al imaam Layth mu ne yonent bi aleyhi salaam da ko cee tegaloon ne ne ko nag manoo ko lay laka an tabi'a ne ko nag amoo ci nag droit dinaa la ko jox waaye à condition doo ko jaay waaw mooy suuf sa doo ko jàpp di ko jaay waaw léegi <clears throat> moom Seydina Tamim mi ah, gis nga ci al arba'ina <coughs> xadiisam boobu nga xam ne moo ko jële ci bi alayhi salaatu wassalaam ba fa bokkoon moom Seydina Tamim ci ñi nga xamante ne ñooy xuffaazu quraan ci saxaaba yi comme li al imaam ibn Sirin wax mu ne jamaa al quraan ala ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam Ubay wa Usmaan wa Zayd wa Tamiim ad-Daari mu ne Seydina Muhammad ibn Sirin comme ni mu newee ci Tabaqaat ibn Sa'd ah ci càllale boo xam ne rijaaluhu thiqaat góor ñete ne ñu dëgër lañu al imaam Muhammad ibn Sirin wér na ba ci moom mu ne dajale na alquran ci jamono yonent bi alayhi salaatu Ubay mooy mokkal na ko wa Usmaan Seydina Usmaan al-Mu'taa ibn wa Zayd muy Zayd ibn Thaabit al-Quraani wa Tamiim ad-Daari ak Seydina Tamiim ibn Aws ad-Dari dafa bokkoon nag ci ñi nga xam ne da doon naafilee alquran waaw da doon naafile mag naafile benn aaya am na benn bés hein benn aaya la doon ja la doon da doon naafile benn aaya benn aaya la doon jàng di ko répété di jooy di ko répété di jooy ba ni fajar bi ba ba ni fajar bi jote allahu akbar walla mu ngi waaj jot waaw allah comme ni al imaam daal di solo mu jaar ci yoonu Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba mu jële ko ci Ghundar an Shu'ba an Amr ibn Murra mu ne <coughs> Seydina Tamim de dafa julli benn bés ba muy waaja a fajar mooy naafila yaqra'u aayatan yuraddiduha benn aaya daal la doon jàng di ko répété di ko répété muy aaya bi nekk suuratul jaasiya allah <coughs> allah mooy man aaya aaya vingt bi <coughs> aaya vingt bi bi suñu boroom du wax bant a'udhu billahi minash shaytanir rajim am xasiba alladhina ijtaraxu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu salihati sawa'an mahyaahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun loolu la jàpp taxaw di julli ci benn rak le far jullee jour boobu loolu la naafile di ko répété guddi gi di dem guddi gi di dem ba fajar di waaj a jot wala mu jot allah mu jooy rek yaqra'u aayatan yuraddiduha wa yabki waaw suñu waroon dane am xasiba est-ce dafa yaakaar dafa njortu ta foog alladina taraxu sayyiaati ñi nga xamante ne nii ñoo def lu ñaaw def yu yu yées yi nekk ci bàkkaar yi délibérément di ko def volontairement di ci ne avec seen conscience ñu tay ko di ko def mais ñooñu dañu foog ne est-ce que ñooñu dañu yaakaar ne ñooñu di def loolu nga xam ne dafa mel dañu yàkkamti ñu ne leen lii xaraam na ba ñu def ko amaana waa ji doonul woon naan waaye bañ nee ko sàngara de moo alxuraan da koy xaraamal mu ne waaye lu ci ne bon commencé di fo noonu commencé di kii ba nekk ab ab ab ab ab waajoo xam ne naankatu mudminu xamru la naankat international de xamr ah mu ne ñooñu noonu est-ce dañoo yaakaar an naj'alahum kalladina amanu wa amilu salihat ñoom dañoo bëgg bu ñëwee fii ci alaaxira man borom bi ma leen di traité comme ñi nga xam ne amanu dañoo gëm buur yàlla wa amilu saalihaati te ñuy jëf li nga xamante ni mooy lu baax dañu foog ne ma boole leen ak ñoom sawaan mahyaahum wa mamaatuhum ñoom daal lañ doon dunde seen taraf dañ neewoon ah mujjun dañ neewoon ak seen bàkkaar yaak dund yooyu ñu neewoon àddina daal dañoo bëgg bu ñu yowmal qiyaam man ñu nañ neewoon foofale ca lañ jàppoon ne mooy seen jàmm ma defal leen jàmm fii mu yem seen dee yeeg seen dund yi daal yem ni ñuy dunde bañu ba ñu deewee nañ fa doon dundee ba bañ doon dund léegi buñ faatoo it ñëw nekkaat ci dund gu neex lépp tolloo saa aka ñaaw mbir mi demewul li aka bon te ñaaw maa yahkumun li nga xam ne loolu lañuy ñuy àttee ne jàpp ne noonu lay demee ah ah déedéet loolu la jàpp aaya boobu la doon répété di ko répété di ko répété di jooy ci benn rakk Allahu akbar waaw te <laughs> moo tax dafa newoon koo xam ne xaw hormul lay taxawkatu julli guddi la woon moo tax seydna Muhammad ibn al Munkad euh, al kii al Munkadir ibn Muhammad dafa solo ci baayam di Muhammad mu ne <laughs> seydna Tamim radiyallahu anhu dafa masa nelaw benn guddi boo xam ne comme comme da doon naafile tous les guddi benn bés nag xaw ma lu xew mu xaabaabal mooy mu tëdd rek départ ba guddi woog naa filewu ko hmm? nee na léegi ni mu def mooy doon def di nelaw di yeewu di julli mais jour bii moom guddi gii moom dafa jàll moom ni mu def ngir loolu ko rëcc hein mu daldi at mi ci mu des at mi ci tegu yépp at mi depuis boobu lu mat at mu ci taxaw di julli te du nelaw euh, moo tax moom Seydina Tamim <coughs> alquran da ko doon jàng di ko di ko di ko xatmu ci sept jours waaw da ko doon jàng ci sept jours ah, moo tax dañuy nettali te nettali bi mu ngi ci boo demee ci taarixul islaam bu al imaam al dhahabiyu te imaam al ibnul mubaarak soloo na ko ci az-zuhd boo demee ci tahdiib ibnu asaakirit mu nga fa mu ne dafa am benn waay boo xam ne dafa ñëw ci Seydina Tamim ad-Dari hein nee na mu daal li ñuy nettali ay xadiis léegi ma ne ko mais yow euh, ñaata ngay no sa alquran mooy sa juzu par bés mooy nit ki dafa war a di fàngul lool boppam ay dog yoo xam ne yu muy defal la boppam digganteem boroom boroomam waaw doo yem rek naan man daal samay farataaj yi non da ngay seetlu gën kii loolu teg ci loo xam ne yow sa digganteeg sa borom looloo tax tarixa yi kii yooyu am noonu bi léegi <clears throat> du par force au début mais boo ci engagé woo day nekk loo xam ne nizar ak tey nizar la yor yaa ko nizaroon ne lii la ak bayan bu boobaa day jeex que ne man léegi lii dama koy def wala nga prendre lool day mel ni farata léegi day nekk farata ci yow léegi waa ji ne sëy naa tamit mais yow sa juz'u yi ngay jàng ci alquran ah eh, <coughs> lan la mu ne ko mbaa du yow dangaa yow amaana dangaa bokk sëy naa tamit ne ko amaana dangaa bokk ci ñi nga xamante ni day jàng alquran guddi gi yépp bu xëyee li wër nag ci dëkk bi ak marché bi naan qad qara'tu al-qur'ana fi hadhihi waaw baadu mbaadu mbaadu dangaa bokk ci ñooñu ñi nga xam ne dañuy fanaane naafila bu ñu xëyee dugg ci marché bi naat leen naan al-qur'aan yow guddi biig noo biig kay sawaay jàng naa al-qur'aan lii wëgg lii jàng naa ko ci al-qur'aan jukki man kay fukki jukki laa ak yu mel noonook jukki lii ay di wax naan ñaata kaami mooy yooyu mu ne ko mbaa dangaa bokk ci lool yëgal ne li an usalliya salaasa rakaatin naafilatan ahabbu ilayya min an aqra al qur'aana fi layla thumma asbaha fa ux thumma usbihu fa uxbiru bi nee na mu ne ma Seydina Tamim tegal ma ci wax waa ji ne ko maa ngi wat ci ki nga xamante ni nii sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi subhaanahu wa waat naa ne ma julli ñaari rakk yoo xam ne dama koy def naafila ngir sama borom moo ma gënal fopp ma jàng alquran bi xat mu ko ci benn guddi xëy di ko informer nit ñi naan leen bon xool leen sawaay man lii wëg lii man jàng na naa alquran keroog wàcc nañ téeméer moo tax yooyu vraiment di ko annoncer des fois jaru waaw ay jàng nañ fa kii wi nombre kaamil yooyu jaru ko bu amul objectif bu yi wala sax objectif bi en tout cas yooyu daal dese naa nekk loo xam ne daal euh, moo gën parce que foogu ma ne loolu mooy inciter nit ñi ci njàngum alxuraan ci wax jooju def jàng nañ fa ñaatay jikko ak yu mel noonu loolu foo wala ñaatay kaamil loolu foogu ne loolu day day inciter waaye nag ku nekk ba nga koy def am na lu tax nga wax ko euh, di rafet njort ci ñépp que ne yàlla na yàlla nangul ñépp te tamit suñu yéene sell nee na naa tamit wax ma lool ne waaw man ma julli ñaari ràkk ci guddi de moo ne ko amaane yow baat dangaa bokk ñi nga xam dañuy jàng alxuraan xëy ci din ñi naan leen damaa jàng alxuraan ak li man dama julli ñaari ràkk def naafila moo ma gënal ma xatmu alxuraan bi jeexal ko daal di xëy di ko wax nit ñi léegi nag waa ji mer <laughs> waaw nee na ma ne man maa ngi wàcc yàlla waa ji mer ne yéen mbooroom saxaaba yi daal yéen daal gis naa ne yéen les fois yéen daal dafa mel ni yéen daal di gën ci yéen mooy ngeen daanaka mooy xanaa ngeen di noppi léegi rek waaw ndax dañ leen di laaj au lieu ngeen tontu ngeen di réprimander ki leen laaj quoi waaw wallahi innakum ma'shara sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam man baqiya minkum la jabirun an taskutu fala tu'allimu wa an tu'annifu man salakum yéen daal mbooloom yéen ñi des ci mbooloom sa euh, saxaabaay am yeneen te bale saab saab daanaka ngeen noppi daanaka daan mel ni daal moo gën ci yéen yéen buñ leen laaj au lieu ngeen jàngale du ngeen jàngale duñ leen laaj mooy waa ji dafa mer mooy moo tax mu bi li ma wax noonu daf ma meroo fa aghdabani mooy li mu wax ne yow amaana baat dangaa bokkuta pourtant da koo laaj rek ah mais moo nit ku nekk ak ni mu mel moo tax nit di nga wax loo xam ne vraiment yow defaral taxaw da jóg waa ji di koy déggee moom mu jàpp ne yow da wala yooyu mu mer waaw loolu merloo ko te ndax li nga wax merloo waate taxulu taxula woon a jóg waaye nag ah loolooy mbiru yàlla nag ku ci man aslëf <laughs> waaw nopp biy wax ak biy dégg hein làmme ñuy wax nopp waajay wax ak noppi koy déglu yemuñu waaw léegi mu ne yéen du ngeen ne dewaloo tax mu meex na ko yéen daal yéen ñi des ci saxaaba yonent bale saa saam jaaxal ngeen yéen ngeen noppi moo war a gën ci yéena parce que dañ ne la ngeen jàngal nit ñi ngeen leen di réprimander di leen wax wax ju wax ju ñagas buñ leen laajee mu ne fa lamma ra'ani qad ghadibtu nee na bi sayda tamit seetloo ne man damaa mer mu daal di wax wax ju gën a kii waaw waaw bu gën a nooñ ne ma alaa uhaddithuka ya ibna akhi waaw moo tax nit boo gisee nga war ko <laughs> eh, nit bu meree bul bul dem ak moom ci ton wu mer parce que ñaar tàng buñ ñu takkale ko bu ñu bu ñu bu ñu àndee exploser rek kay am tëf kii ànd ak meram kii ànd ak meram kenn mooy yow bu kii meree fexeel yow nga tempérer waaw mu ne ko est-ce que duma la xabaar yow sama doomu mbokk mu parce que da koo bëgg a xamal ne taalibe soxlawul di laaj sëriñ bi naan ko yow sëriñ bi lan ngay tari lan ngay jàng ci alxuraan par bés loolu rek la ko bëgg xamal mais waa ji mer ci taalibi bi mer mu ne ko est nag duma la xabaar yow sama doomu boobu ara'ayta in kuntu ana mu'minan qawiyan wa anta mu'minun da'if fa tahmilu quwwati ala ala ala da'fik fala tastati' ah mu ne ko yow sama doomu mbokk xoolal bu doon ne nañ imaginons voilà imaginons nañ jàpp ne man dama nekk man tamit ma nekk boroom ngëm yàlla goo xam ne gu foor la gu dëgër la waaw koo xam ne ngëm yàlla am dafa dëgër yow nag mu fekk jamono joo yow nga yow sa ngëm yàlla faible dëgërul est man est-ce que yaakaar nga ne ak sama sama ngëm yàlla boobu ni mu toll moom lañ moom la jël yenn la ko yow mooy est ñi nga xamante ni nii ñoo sut ñoom la jël di yenn seen ñoom li ñuy def ñu koy yenn ñi gën a néew ci doole ci ñoom déedéet ah moo tax mu ne ko bu boobaa fala tastatin doo ko man te bu boobaa da ngay yokk te da ngay waaw fa tan ba doo ko man bu boobaa. te booy relâché lépp ngay relâché waaw mu ne ko nag awra ayta wala boog imaginons loolu mooy côté man maa yor ngëm yàlla gu foor gi yow nga yor ngëm yàlla gu faible gi est-ce que boroom ngëm yàlla gu foor gi li muy def lépp ki nga xam ne moom àggul niveau boobu moom nu muy doye loolu ngir xam ko ba di ko jéem a def te àggul foofu ndax bu ko defee da ngay damm say bëñ ci loo xam ne euh, àttanoo ko de mu ne ko léegi imaginons beneen côté bi ara'ayta in kuntu anta in kunta anta mu'minan qawiyyan wa ana mu'minun da'if hiina uhmalu wala ahmilu quwwataka ala da'fi fala astati' fa anbut ah mu ne ko léegi nañ jël beneen côté bi imaginons que man man maay way ngëm yàlla bu feebal gi man maa am ngëm yàlla sa ba ngëm yàlla mooy àgguñ ndax al imaanu billah darajat ngëm yàlla ay daraja la ngëm yàllaay naa Jibril mais yemul ak ngëm yàllaay eh, ak sama bos loolu moo tax firqa dàll boobu di wax <laughs> kan la ah jabari yey waaw këne ñoom jàpp ne mooy ñi naan waaye xo loolu nag boo seetloo yenn eh, eh, wax yi day niroog yooyu ah. mu ne ko waa bu doon man maa ci feebal ma yow yow ngay ku koo xam ne ngëm yàllam dafa kawe est-ce que nga foog ne bu ma jëlee yow man bu ma naree yenu sa sa force sa force ngëm yàlla ci sama faiblesse su ngëm yàlla loolu duma ko man de tam boobaa damay yokkat tamit mu ne ko waaye kaay ma wax nag sama doomi mbokk yii jar da laaj walakin xud si nafsika li diinika wa min diinika li nafsika voilà hatta yastaqimu laka al amru ala ibadatin tutiquha allah yoona ngi ngir ñi nga xamante ne ñoo xemmen di jëf lu baax seen yéene rafet na waaw waaye nag du yéene rek foo loo yéene rek àgg fa déet mooy euh, mu ne ko waaye li ngay def sama doom boobu xoolal xud min nafsika li diini xoolal loo xam ne yow sa sa sa mooy yow sa jëmm sa bopp yaa gën a xam nit ku nekk moo gin a xam boppam yow li nga àttan te xoolal tam ci diine yi loo xam ne jàpp nga ne yow bu ma ko defee lii moom dinaa ko man a supporter ndax moo tax yonent waaye saa saa ñu doon wax naan li gën ci jëf yi mooy lu tuuti te sax lu sax même bu dee dafa tuuti ci jëf yi ci loo xam dama ne man daal nekk fi dinaa fi la gul julli moom guddi gi yépp manuma ko mais nag dinaa fexe même lu mu ndaw ndaw ndaw deux rakka moom par guddi dinaa ko def nga sax ci loolu yaa gën waa ji nga xam ne moom benn jour la naafila cinq rakka non non ba guddi gi jeex beneen jour bi mu naafila ba guddi gi jeex après nag mu yokk bàyyi lépp kon mu ne ko nag xam nga nooy def boo gis ne boo defee lool xool li nga àttan xool ci diine ji ci yu baax yi li nga xam ne lool dañ ko capable ngir def ko nga def loolu li bu boobaa ba ngay ko ngay def loolu loo xam ne moo méngoog yow tolloog yow te tam nga xam ne lii gi nga ko man ba mbir yi nag hatta yastaqima lakal amru ba mbir yi nag daal di sax ci yow ba nga xam ne lii moom mooy instant bi léegi moom man nga cee sax bu ko defee nag nga nekk ci nag mu nekk loo xam ne looy attal la nga continuer ci loolu Allahu akbar waaw ah. hmm? koo koy kon Seydina Tamim radiyallahu anhu seydina tamim addaari eh, moom nag moo tax eh, eh, ku ku sell la woon te te yiw te seydina omar radiyallahu anhu ku ko lool la moo tax dafa am comme ni ko boroom as-siyar al nubala di al imaam nettalee ci xadiis boo xam ne gaa yi nañu ña ne wér nañu ah an mu jële ko ci ku ñuy wax muawiya ibn harmal même bu nee ne al imaam az-zahabi alayhi dane xadiis bii de sami'aha affaanu min hammad Affan dégg na xadiis bii nii nettali bii ci Hammaad waaye problème bi mu ne wabnu Harmal laa yu'raf ah, mu ne ibnu Harmal nag laa yu'raf moom xamee sut ko waaye al imaam alxaad moom loolu la wax moom hein ah? hein ah? waaye al imaam alxaafis ibnu Hajar ci Fath ci al Isaaba dane Muawiya ibn Harmal al-Hanafi sihru Musaylimatul Kazzaab lahu idraak wa kaana ma'a Musaylima fi ridda thumma qadima ala Umara taa'iba waaw te imaam al-Baghawi daal na koy solo Seydina Kantaal imaam al-Haafiz Ibn Hajar contrairement ak imaam al-Dhahabi ne Muawiya ibn Harmal mii wa ibn Harmal laa yu'raf al imaam al xaafis mu ne ah, moom bi muy wax ci moom mu ne Muawiya ibn Harmal al Hanafi sihru Musaylimatul Kaddaab goro Musaylimatul Kaddaab niñ gisoon fan yee la goroom la mu ne lahu idraak moom daje moom fekke na jamono yonent bi alayhi salaam waaw mu ne moom àndoon nag Musaylima wa kaana maa Musaylima fi ridda jamono xurubu ridda ca ña gëmoon Musaylima doon àndak moom moom mii ci la woon ci ñoom la àndoon doon ko jàppale muy Muawiya ibn Harmal al-Hanafi mu ne ginnaaw loolu nag summa qadima ala Umara taa'iba ginnaaw gi mu dëgmal ci Seydina Umar radiyallahu anhu ci xilaafaam taa'iban tuub si ci la bi muy wax lool Seydina al al imaam al xaafis après kon dañuy gis ne kon affaire bi wér na kon Muawiya ibn Harmal al Hanafi ma'ruf waaw kon xam nañ ko mu ne moom nee na dama ñëw qadimtu al madina fa labistu fi fi l masjidi thalathan la at'am fa ataytu Umar fa qultu taa'ibun min qabl an taqdira alayhi nee na dama dëgmal ñëw euh, euh, euh, madinatul a ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ma dugg ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na ñetti fan laa fa ne laa at'amu lekkuma dara doxandéem la fi yaman la jóge te en plus moom dafa jàppoon ne tey rek ma am problème xaaral yée ndax moom ci soldat yu musaylimatul kaddaab yi doon xeex contre jullit ñi ci la woon nee na bi ma jógee yaman ñëw dugg ci jàkkaay yonent bi saa saa nekk fa ñetti fan mooy nit ñi bu ñuy julli man ma kii après moo du lu jox xam dañ doon wax eh comme jàkkaay la saa yi génn leen ñu tëj jàkka ji non loolu it du loo xam ne lu ñuy ŋàññ la parce que euh, jamono yi dafa dafa changer. kenn xalaatul yenn am na ñoo xam ne ñii julli sax bu ñu fa bàyyi seen dàll ñu sàcc ko am na ñoo xam ne bu ñu ko tëjul bàyyi nañu sàcc tapi yi am na alxuraan yi boo mooy mais loolu dëkk bu réew mu mel moom kenn du ne bàyyi leen jàkka yi noonu te waaj it dëkk koy tëj <laughs> daa am ay yitte yu muy war a ndox moo tax lii yenn jàkka yi def lu baax la ne par exemple quarante cinq minutes wala trente minutes après julli bi lañuy tëj loolu loolu mën naa ne léegi nag mu ne ma ñëw nekk foofu ñetti fan lekkuma ginnaaw gi ci jàkka ji ginnaaw gi ma ñëwal Seydina Omar alxalifa radiyallahu anhu ma ne ko bi ma agsee ma ne ko nuyoo ne taa'ibun min qabli an taqdira alay ah man de damaa ñëw tuub si laata nga may jàpp waaw ndax en tant juge en tant ki nga xam ne yaay njiitu jullit ñi di tëral àtte di di di di di wëyal àtte yi suñu borom yi man de damaa ñëw di tuub si laata nga may laata nga may teg loxo xam nga suñu borom dane mooy <coughs> gaa yi mooy nit ki bu ñëwee tuub si bu defee yenn pas bu crime yépp de yenn crime yi bu ko defee moom bu dee dafa tuub laata ñu koy teg loxo kooku dañ koy bàyyi waaw léegi nag loolu lay wax nii ne man damaa ñëw tuub laata nga may teg loxo Seydina Omar nag xamul kon la mu ne ko man ant yow yaay kan nee na ma ne Muawiya na Harmal man maay Muawiya ibn Harmal ah léegi kon Seydina Omar amaana bi mu ko ko waxee rek mu xam ne ah kon kii mooy dafa bokkoon ci soldaaru euh, kii mu say Musaylima yu siiw yi kon dafa tuub si mu ne ko léegi idhab ila xayril mu'minin fa anzil alayhi Seydina Omar ne ko kon baax na comme que na ngaa tuub léegi demal ci ki gën ci way ngëm yàlla yi nga daal di dal fa moom waaw nga wàcc ca moom dal ca moom ki gën ci way ngëm yàlla yi wàccal ca moom nga kan la ci jubluwoon kan la doon wax naan xayrul mu'minin ki gën ci way ngëm yàlla yi fii ci Medina te foofu mooy ñi gën fa lañ bul fàtte ne jamono Seydina Omar la yawee Seydina Othman Seydina Ali sa ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina ñoom ñu nga fa mu ne idhab ila xayri ila xayril mu'minin demal ci ñi kii kee gën ci way ngëm yàlla yi fa anzil alayhi bu ko defee nga dal fa moom comme que doxaneem nga fi kim ci jubloon mooy Seydina Tamim ibn Aws ad-Dari moo tax nee na man Muawiya ba ma demee mu ne Tamim nag bu doon julli daraba bi yadayhi ala al-yum ala bi yadihi ala yaminihi wa shimalihi mooy li mu doon def da doon mooy mooy liñ naan xabdu day jël loxo bi teg nii hmm? teg beneen loxo bi ci kaw mooy yamin bi lay dóor ala shimalihi ci kaw eh, kii bi Euh, càmmoñ bi après mu taxaw taxaw boo xamante ni mooy taxaw ni yonent ma la saa saa mu doon jullee nee na benn bés ma julli ci wetam euh, xam naa nag ni mu taxee woon peut-être moom baaxuloon nee na fa axada nii mu mu jàpp ma xëcc ma mooy ngir nga gi a jege ndax sàppe kenn du taxaw kenn taxaw fii keneen taxaw fële ñu mel ni te ñoom ñaar ñu àndub julli wala ñoom ñépp ku nekk kii taxaw fee kii taxaw fee imaam bi ne fële imaam moom ci kanam lay ne yéen nag sàpp ji mënula baax mbagg ak mbagg tëstan ak tëstan ngeen teg ko fële déedéet loolu du sunna mu xëcc ko nee na nag après bi ñu paree fa fa atay naa bi ta'am ñu indil ñu fa uti naa bi ta'am ñu indil ñu benn benn plat mooy li ñu war a xéewloo nee na nag benn bés benn guddi fa baynaa nahnu zaata layla id xarajat naarun bil harra nee na daal benn guddi bi moo fa nee man Muawiya kër Tamim Seydina Tamim radiyallahu anhu benn guddi daal mu am benn dañu jekkee benn tàkk-tàkk ci biti Medina noonu ci quartier yi foofu noonu ci biti alxarra ci biti Medina noonu am benn tàkk-tàkk bu bu bu génn nee na rek dañu jekk rek Seydina Omar ñëw ci kër gi ñëw ci Seydina Tamim ne ko qum ila hadhihi naar ne ko Tamim jógal nga dem ci safara see tàkk ca biti nga lijjanti ko <laughs> Seydina Seydina Tamim ne ko yaa amiral mu'minin wa man ana wa ma ana ne ko mais <laughs> yow njiitu jullit ñi <laughs> mais man maay kan man maay lan sax ba man mérité naa di dem kii man mii nee na falam yazal bi hatta qaama ma waaye Seydina Omar de bàyyiwul ne ko ma ne Tamim jógal <laughs> jógal lakk wee ca biti lële di leer di tàkk wa tàkk tàkk lële di tàkk ca biti moom <laughs> Tamim yaay dem de nañ dem <laughs> Tamim naan ko way man maay kan ak man maay lan sax ba ba ba ma mérite lool mu ne ko nañ dem rek jógal rek Muawiya ibn Harmal nee na ma topp leen wa tabi'tuhuma ma topp leen ñoom ñaar rek ka dem nee na Seydina Tamim di loxoom la doon repousser feu di ko repousser di ko repousser feu dem <laughs> ba feu dugg ci biir no ci xur wi mooy sori foofu ba nekk ci xur wi bi mu duggee ci xur wi feu bi mu ne wa daxala Tamimun xalfaha tamit dugg ci biir naa Tamim dugg ci biir xur wi ak fa fa safara si dugg nee na nee na man kantaa man ak Seydina Omar moom ah Seydina Omar moom dafa dafa taxaw di ko xool moom muy jëflanteek safara si di ko puus di ko puus ba ni duggee ci biir mu dugg ci biir ak moom man nag mu ne man Muawiya maa ngi woon ci ginnaaw naa Omar di xool seen bi nee na maa ngi bégg fa ja'ala Omaru yaqulu laysa man ra'a kaman lam yara laysa man ra'a lam yara laysa man ra'a kaman lam yara <laughs> wax ko ñett xaalaha salaata nee na Seydina Omar naan laysa man ra'a kaman lam yara ki gis ak ki gisul bokkuñu ki gis ak ki gisuñ bokkuñu ki gis ak ki gisul bokkuñu mooy liñ naan wet di gis bokku ci walla mooy expérience mooy nit euh, euh, léeg-léeg ngëm yàlla tamit foofu la mooy ki nga xam ne dafa gis yenn réalité yi xam ko dund ko kooku mënu lay mag ki nga xam ne moom xamul lool tëdd gisu ko waaw waaw yemuñu waaw ki gisul manu yem ki ñëw ba gis ne suukar existe na yow ma soo xam suukar ma soo ko dégg mais diw moom xam na ko ba daanaka def na ko sax ci attaayam bam saf mu naan yow nag ma soo ko xam ñu naan la suukar loo xam ne la boo ko defee day xam nga fii mu ne ñun dañ koo am moo tax mu neex a expliquer nii kooli suukar rek mu xam li ngay wax mais imagine nit koo xam ne masula xam yooyu boo ko naree expliquer naan ko guub yi la yor danaan la non loolu bu ma lekkee mango mooy da nga ko naan boo lekkee mango wala ay ay orange am na banaan am na benn guubum lay jox boobu loolu nag loolu la waaye yow loolu mooy day naqaree jaf day naqaree expliquer alors que waaye ja xam suukar moom xam nga ne ñaar ñooñ kon na waaw laysa man ra'a kaman lam yara ki gis yemul ak ki gisul mu wax ko ñetti yoon eh, loolu eh, amaana mooy Seydina Omar radiyallahu anhu xam nga waaye bi mu ñëwee koo xam ne dafa nekkoon ak koo xam ne doon woote ab yonent ab dajjal ab kàcckat bu doon woote woon ne moom yonent la muy Musaylimatul Kazzab kàcckat international waa jii taalibeem la woon neen dama mu ne ko demal ci ki gën ci jullit ñi waaye nag pour wan ko loolu mooy euh, saxaaba yi radiyallahu anhum doon ñun ragalante gannaaw Seydina Omar bu ñëwee bay wax loolu mooy pour wan na Tamim fi mu àggoon waaye ki mu ko wax wan ko ne gis nga voilà mooy du du affaire u jayaatee comme ñun ni ñuy def nga xam dañ lay taggal nit naan la boroom xam-xam la ak sell nga dem premièrement bés ba nga koy gise ngay ngay rus yow yow ci sa bopp ngay rus ndax da xam ne ku xam du doxali nii wala bu waxee nga xam ne kii dañ koy jiiñ xam ne xamul nga am ci kersa bu rëy waay mais nag Seydina Omar lii nii yépp waajañ ci ginnaaw di gis li tax mu ne kii xayrul mu'miniin lii ci la mooy ne <laughs> ah laysa man raa kaman lam yara ah ku fonkoon ngëm gis nga julli la woon comme ni ñu ko gisee sànk doon naafile di naafilu guddi yi moo tax jënd na ab yére bu rafet jënd ko alfu dirham mille dirham la ko jënde ngir lan ngir daa am mariage bu muy waajal ngir lan day yi président de la république waxuñ lan nag yooyu bu ci jënd yu yi loolu waxuñ la loolu euh, parce que dafa ñoo xam ne ñoom booy wax yi dañuy jàpp ne kon ba nga waxee li day tekki ne kon yële moom jaratu la def déet mooy dañ lan rek gis nga yitte gi ñoom fi ñu fi ñu ko placé woon fi ñu placé woon baar bi ni mu ginoon kawe ci yu baax yi mu jënd yére boo xam ne mille dirham la ko jënde fii fihi ila salaa waaw di ci génn ngir dem ci julli imaam al yu ñu ko ci Majma' ndax imaam Mu'at Tabarani moo ko solo mu ne wa rijaaluhu rijaalu saxiix nettali bii góor ñi ci ne mooy góoru saxiix bi Allah moom nag Seydina Tamim Seydina Humayd ibn Abdurrahman dane radiyallahu taala anil jamii comme nim ñëwee ci taarix abu Dimashq bu al imaam abu zur'a na ko noon imaam at-Tabarani na ko ak imaam ci tahdhib ibn Asakir boo demee dinga ko mu ne Seydina Tamim radiyallahu anhu dafa laaj ndigal yo Seydina Omar ci xilaafaay Seydina Omar radiyallahu anhu ay at mu ne anna Tamiman ista'dhana Omar fil qisasi sinin wa ya'ba nee na Seydina Tamim dafa yàgg di topp Seydina Omar radiyallahu anhu ngir mu permettre ko muy def euh, ay waxtaan ay liñ naan bayaan moom la ñuy tudde bayaan léegi hmm? euh, mooy balaa imaam biy génn hmm? comme àjjuma yi hein comme àjjuma yi balaa imam biy génn mu daldi def bayaan la ko <laughs> leeral am benn point boo xam ne walla benn waxtaan bu ndaw boo xam ne day am ku koy def laata imam bi di ñëw bu ñëwee rek après nag moom day arrêté après noddukat bi imam bi ñëw euh, après noddukat bi noddu xutba ki après mu xutba après ñu julli Seydina Tamim loolu la laaj Seydina Omar ndigal ay at waaye Seydina Omar da di bañ rek moo tax beneen riwaaye bi dane euh, kër euh, kii jamono yonent ma awwal dane awwal as-Sa'ib ibn Yazid imaam az-Zuhri comme boo mu ngi tamit ci taariqu euh, Abu Zur'a mu jaar ci imaam az-Zuhri an saib ibn Yazid gis nañ ko mooy saxaaba boobu <laughs> nga xam ne nee dañ doon gàttandu yonent bi alayhi salaatu salaam ci saniyatul wadaa biñ nekkee ay xale ah fekk mu jóge woon Tabuk voilà as-Sa'ib ibn Yazid mu ne lam yakun yuqassu ala ahdi rasulillah wala abi bakr wa kaana awwalu wala wa kaana awwala man qassa tamiimun ad-daari ista'dana umara ibn al-khattaab an yaqussa ala an-naasi qaa'iman fa adina lahu umar rahmatullahi alayhi mu ne moom Seydina euh, as-Saa'ib radiyallahu anhu saxaaba la mais ci tout tànku saxaaba yi la woon mu ne jamono yonent bi aleyhi salaatu mooy li ñu wax sànk balaa yonent bi aleyhi salaatu salaam agsi am ku jóg daal di def benn euh, waxtaan ci jàkka ji laata imaam bi agsi ajjuma loolu amul woon jamono yonent bi aleyhi salaatu te amul woon jamonoy Seydina Abu Bakar mu ne ki ko njëkk def mooy Seydina Tamim ki ko njëkk def mooy Seydina Tamim addaari mu ne istadana Umar ibn al dafa ñaan digal Seydina Umar ngir loolu nag bu koy def mooy day taxaw moom du toog comme du ñëw toog ci minbar bi toog noonu di kii day taxaw mu ñaan Seydina Omar ndigal ngir mën a def loolu taxaw di bayaan di leeral fa adina lahu Omar rahmatullah alayhi Omar radiyallahu anhuma daal di koy may ndigal ci loolu waaye beneen xadiis bi da war ne mbir mi ñaanu ko rek ca saase mu may ko moo tax mu ne daf koo ñaan ci biñ ne woon sànk muñ delluwaatee istadana umara fil qisasi sinin saa bu ko masoona laaj ndigal seydna umar bañ mu ne fa lamma aksan aley bi nga xam ne nag ci la ko seydna tamim bari la lu ko koy laaj <laughs> qaala Seydina Omar na ko mais maa taxul ne ko waa léegi ba kaay ma la d'abord bu ma joxee digal ngay wax laata may xutba lan ngay wax mu ne mu ne ko aqra'u alayhim alquran wa amuruhum bil xayr wa anhaahum an ash-shar qaala Umar dhaaka ar-ribh ah ba thumma qaala 'in qabla an akhruja lil jumu'a mu ne xoolal laay wax euh, Seydina Omar radiyallahu ne ko mais yow léegi bon lii nga may demander bu ma la ko mayee lan ngay wax mu ne ko aqra'u alayhim alquran alquran laay jàng ci ñoom de waaw mooy ñoom ñépp ulama la ñoo xam ne ñoo ñi jële ci yonent bi alayhi salaam direct ak seeni taalibe alquran laa leen di wax waaw wa amuruhum bil xayri di leen digal yiw wa anhaahum ani sharri di leen tere mbon bi mu waxee loolu nag Seydina Omar ne zaaka ribh ne loolee de mooy mooy mooy mooy mooy lu tonaw mooy bénéfice ginnaaw gi mën a ko nag léegi kaay ma wax la kañ nga koy def inde del waaraate qabla an axruja lil jumaa laata may génn àjjuma moo tax bu kenn doyadal maw'id ay waaraate yi ñoom déet népp waaraate ci diine ji la bokk ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana waaw moo tax ëpp naa doye dal même bu dee ne ñi koy def man nga ne ñi koy def war nañoo seetaat li ñuy wax mooy di saytu li ñuy wax mu nekk lu wér bañ a nekk rek ay nettali yoo xamante ni nii yu extraordinaire loolu man nga ko wax mais waaraate ci boppam lool ku ko ŋàññi yaa ngi ŋàññi mission yonent bi alayhi salaatu wa mu ne ko kon iz jógal nga waaraate kon léegi del waaraate baax na qabla an axruja lil jumaa laata may génn mooy bala may agsi rek yow mooy jëlal benn temps boo xam ne ci ngay wax laata bu ma agsee rek mu jeex moo tax lool ku la ne bon loolu noonu bon du sunna quoi parce que yonent xadiis bee de façon as-Sa'ib ibn Yazid nee na lii radiyallahu anhu lii amul woon temps yonent ma lay amul woon temps Seydina Omar Seydina Abu kon temps Seydina Omar la am dañ naan la dellul dellul hein ca tarjama kan lañ gisoon tam doon wax maa ngi leen di dénk sama sunna ak sunnaay xulafa ar-rashidin al-mahdiyyin sama xalifa yi sama ginnaaw ne na ngeen ko nànk ak seen dëgg waaw ah tarjama kan la woon tarjama lañ gisoon kan moo soloo xadis boobu al Irbaad ibn Saariya mamaan la dellul foofu mooy suñu tontu waaw la yonent ma lay saab-saab waxoon foofu comme ni Seydina Omar euh, Seydina Othman yokkee noddu gi ci àjjuma mu nekk sunna yu ñuy doxal lool la si leeral laata imaam bi ñëw loolu it ci la moom nag mu ne fa kaana yafalu dhalika waaw fa lamma kaana Usmaan istadaadahu fa zaadahu aaxar mu ne Seydina Tamim nii nag la def jamonoy Seydina Omar yépp tous les vendredis laata Seydina Omar di génn moom mooy def bayaan ginnaaw Seydina Omar radiyallahu anhu ci jamonoy Seydina Usmaan mu daal di koy sàkk mu yokkal ko beneen bés mooy beneen bés boo xam ne dina ci man di waaraate di ci wax alquran di jàngale di ci digal lu yiw mooy di jàngal xadiis yonent bi alei sat slam ak li nga xam ne mooy alquran di digal nit ñi lu yiw di leen tere lu dul noonu nee na Seydina Usmaan daal di koy yokkal beneen jour na ko mën ngaa jëlit beneen jour waaw eh, moom nag naa Tamim <laughs> euh, dafa dafa masa doon julli benn jour tàkkusaan ni mooy rakka ña da doon naafila après tàkkusaan Seydina Omar gis ko xam nga Seydina Omar euh, Seydina Abdullah ibn Abbas ci boppam nee na man ak Seydina Omar dama Seydina Omar doon nañ daan na ànd ak moom ñuy tere nit ñi ñuy julli après tàkkusaan dañ doon tere nit ñi nit ñi di naafile ginnaaw tàkkusaan ndax yonent ma lay saa saa da ko tere woon ba moo taxoon ñu yónni woon ci Sayyidatu Aïsha yaa ngi fàttali ko boobu. ñu <laughs> dem Sayyidatu Aïsha ne demal nga laaj Sayyidatu Ummu Salama kañ yónni mu ne ah ña ma yónni ca ñoom laay dem muy kan kan la woon. kan la woon parce que tur yooyu il ñu leen di jàpp maa ko di waxe doon yow kan la pour nga wax ma léegi kan la woon kan. kan lañ yónni woon ne ko demal ci sayyidatu Aïsha nga laaj ko ci ñaari gis nañ ko muy julli ñaari ràkkaay après tis tàkkusaan loolu nag lañ bëggoon xam fan la ko mooy lan mooy dalilam ci loolu ba mu ñëwee mu ne ko demal ci tontu mu ne ko demal ci yaay Ummu Salama nga laaj ko moom demul direct ci yaay Ummu Salama dafa dem ci ñi ko yónni ne leen dem naa wax Sayyidatu Aïsha lii nee na ma ma dem ci yaay Ummu Salama man nag kon ñëwaat naa ci yéen ndax yéen a ma yónni woon te ci moo ngeen ma yónni woon kon nag lii la ma wax ñu ne ko waa léegi demal ci yaay Ummu Salama hein kan moo nettali woon lañ doon yónni noonu ma jox la indice moo doon nettali xadiis bi ñëw ci wàllu bu weer feeñee fii tafeejul fële est-ce dañoo war a dog wala dañoo war a woor wala dañoo war a euh, def comme ñële te mooy benn xadis buy wax ci sujet boobu mooy xadis Mawlana Ibn Abbas ana kan moo ko jële ci moom kan lañ yónni woon ci mission Sham mu dem ca Seydina Muawiya foofu fële ñëw doon wax loolu li kan la Kurayb Mawlana Ibn Abbas Kurayb Kurayb Kurayb Kurayb Kurayb Kurayb moom la moom la ñu woon tamit sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha léegi xam nga dañ ko doon tere Seydina Omar mooy euh, Seydina Abdullah ibn Abbas loolu la foofu la doon wax man maag Seydina Omar dañ doon ànd di di tere nit ñi ñuy julli ñaari ràkka yooyu moo tax Seydina Omar gis Seydina Tamim di julli ñaari ràkka yooyu mu jël yaram boobu mu doon yor dërram googu sa dërraje <laughs> ci la ko dóor ci bopp bi rës tël <laughs> naan waaye yow tamit mii nga xam ne ni mu màggee ba pare xoola muy def lii ñuy tere <laughs> nga xam ne yeneen saa sala ma ko tere <laughs> euh, mu ne mu bi mu paree mu ne Seydina Omar mais mais yaa Omar tadribuni ala salaatin sallaytuha ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> mu ne Seydina Omar mais tamit merul ne ko lan moo tax nga naan ma Omar hein lu tax waxoo ma le président meew nee na ko hé mais lu tax nga naan lu tax waxoo ma son excellence hein mu ne ko yaa Umar xam nga keroog gis nga bee gis nga xeeda ne ko yaa amiral mu'minin mais loolu it mooy tekkiwul ne euh, bon dane mooy xam nga dóor bi ñu ko dóor <laughs> mu ne ko mais yow mais Omar mais danga may dóor ci julli boo xam ne man ma julli ko yonent wala sa sax nga ma ciy bàcc yar lu naa nga ma ciy bàcc bi yar Seydina Omar na ko yaa Tamim laysa kullu naasi ya'lamu ma ta'lam ne ko mooy gis tamit sagesu li tax <laughs> alhamdulilah non mu ne ko yow tamit gis nga c'est problème bi du loolu mooy yow nit ñépp xamuñ li nga xam waaw mooy ne yow da nga yow am nga lu tax nga koy def lu leer mais comme que yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko tere même yow bu dee julli nga ko moom di ko julli ci biti nii ñépp di la gis ci mbooloo mi ci jàkka ji mooy ñeneen ñi dañ naan ah saxaabu bu toll ni tamit nag moom di ko def kon mais pourquoi ñenn ñi di ko tere kon nañuy def. te bu boobaa kon mooy tere yi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere mën naa ñëw ba tax gars yi léegi tere boobu dootul appliquer ndax nit ñi dañ koy def parce que gis nañ tamit di ko def ak ñeneen. Seydina Omar nag bu ko xam ne mooy ne lool waaw man nga garder lool mais dee ko def foo xam ne gàññe ne ni duñ la gis parce que ki xam yow tamit laysa kullu naasi ya'lamu ma ta'lam ndax nit ñi fii nii ñépp xamuñ li nga xam waaw moo tax gisoo Seydina Omar rek neewu ko waayew yonent sallallahu alayhi daal nee na da koo tere mooy kii mu dund ak moom la nee na dama koo julleeg yonent mi alayhi salaam te dañ ciy gis ne naafile mën nañ ko jullee mbooloo ndax bu nee julli boo xam ne julli noo ko yonent mi alayhi salaam te leer na li du farata mooy ñaari julli rakkay tàkkus après tàkkusaan du farata mu ne man julli naa kook yonent bi alayhi salaatu salaam te gis nañ kër ñoom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yonent bi alayhi salaatu salaam jiital leen fa naafila doon na jiital naafila ci koor gi après mu ba ko doon jiitawul sax taxu ko woon a jóg moom pour boppam la nit ñëw di julli ginnaawam après mu bàyyi loolu lépp dañ ciy jànge tamit que ne nit man mooy naafila mën nañ ko julli en mbooloo waaw kon mu ne ko yaa Tamim laysa yow Tamim c'est que problème bi du loolu mooy ne yow nit ñépp yow nit ñépp xamuñ li nga xam waaw nit ñépp ah xamuñu li nga xam loolu moo tax moom <laughs> nag Seydina Tamim ad-Dari radiyallahu anhu kon gis ni ñi mu mënoon ah ku mokkaloon alquran ku doon taxaw di jàngale di digle yiw di jàngal alquran hadith di digle yiw di tere lu bon di fanaanee julli waaw moom nag euh, l'an quarante en loolu lañ ne fa xabroom fa loolu lañ bind ne l'an quarante la génn àddina lañ fekk ñu bind ko fa ne ci benn kii boo xam ne comme moo tax mën na nekk nit génn ñu def benn plaque mandargal ni fii diw moo fi tëdd comme xeer yooyu ñuy def too tooyal mutu du koy door a euh, kii après ñu bind ci turu waa loolu it naa nekk ngir ñu ràññee ko man di ko di ko ñaanal ak di fa ñëw di toppatoo bërëb bi loolu it mën naa nekk. Hmm. nee nañu gis ci xab foofale ci xabroo ñu def ci maata sanata arba'in kii mu génn àddina l'an quarante l'an quarante l'an quarante loolu mooy li nga xamante ne kon mooy Seydina Tamim l'an quarante nag mooy jamono l'an quarante kan moo génn àddina l'an quarante keneen koo xam ne moom loolu moom nit ñamewul taxaw naan xaw ma ko Seydina Ali hein ibn Abi Taalib Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu waaw Seydina Ali ibn Abi Taalib kan lañ gisoon fan yi tamit koo xam ne la 40 la génn àddina 40 jours après génnu àddina Seydina Ali ibn Abi Taalib ah ci délégation yi yi ñu mujjee gis ah kan la ci non loolu moom ñeme woo koo fàtte démboo njaay barki démboo njaay lañu ko gis l'an quarante la génn àddina quarante jours après Seydina Ali radiyallahu anhu waxoon nañ la ne moom euh, ci jamonoy fitne yi après dafa beru lépp même bu dee début doon na ci jéem dox ngir euh, euh, résoudre affaire bi mujj gi dafa bale beru hein yan yan wafd lañ gis jamono yi yi weesu hein waroo di fàtte lool nag indice yi yëpp war nga koo xam yëpp war nga koo xam noonu léegi nag man damay def li ma baa li nga xam ne noonu laay kii mooy léegi dama lay bàyyi nga delluwaat ci rek waaw bu ko defee ñu réviser nga réviser waat lépp rek hein waaw ah, kay kon moom mii eh, naa Tamim Seydina Tamim ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu moom l'an quarante daal lañ bind na ci la génn àddina eh, moom mi nga xam ne moo ñu nettali qissatu dajjaal moo ko gis moom mi gis dajjaal ànd ak ay mbokkam ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu mu nettali muy kenn koo xam ne mooy benn saxaaba bu yonent bi alayhi salaatu salaam ne waaw muy Seydina Tamim ibn Aws ibn Aws ibn Haritha ibnu sawaad wala ibnu suur ibnu jazima ibnu diraa ibnu adi ibnu daar abu ruqayya addaari radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu